أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار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 ñu woon ba tey a kitaabul hajj wal jaami wa amirul mu'miniina abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari alayhi wa ridwaanul baari ci suñu bi wees gisoon nañ ci baabun taqdil haa'idul manaasika kullahaa illa at-tawaaf bil wa idhaa sa'a ala ghayri wudu'in bayna as-safaa wal marwa bi nga xam ne moom mooy wax ne aji bi gis mbërëg dafay daal di matal ni xam ne moom mooy jaamu yàlla mi ajiyam yi yëpp ba mu des tawaaf kaaba gi ba mu des wër kaaba gi te it bu fekkente ne maanaam lan mooy atte ki nga xamante ne dafay dox maanaam day daw diggante safa ak marwa te yorul njàpp ñu gisoon ci xadiisu soxna Aysa ummul mu'miniin radiyallahu ta'ala anha bi nga xam ne yeneen dafa wax ne qadimtu makkata wa ana haa'idun wa lam atuf bil bayti wala bayna safa wal marwa maanaam eh, ni nga xamante ne eh, mu ne dox naa ñëw naa ci makka fekk ma amee mbërëg te tawaafu ma diggante ma tawaafu ma wëruma kaaba gi te daw ma tamit diggante safa marwa nee na ma jàmbat loolu fa shakawtu zalika ila rasulillahi sallallahu alayhi wa ma jàmbat loolu ndawal yàlla li sallallahu alayhi mu ne ma qaala mu ne ma if'ali kama yaf'alu al-haaju ghayra an laa tatuufi bil bayti hattaa tatahuri mu ne mu ne ma defal mboolem li nga xam ne moom la kii aj di def lulul rek ne yow doo wër kaaba gi mbete xanaa nga daal di laab naka noonu gisoon nañ ci hadith sayyidina Jaabir ibn Abdullah al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhuma mi nga xamante ne ci la doon nettali Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xamante ne dañ doon euh, aj di maanaam ñëw ci ñëw ci moom mu gis ne mu nettali wax soxna Aysa bi radiyallahu ta'ala anha mu ne wa haadat Aysatu radiyallahu anha fa nasakat al-manasika kullaha ghayra annaha lam tatuf bil bayt falamma tahurat taafat bil bayt maanaam euh, kon mu ne yeneen mu ne soxna Aysa radiyallahu anha daal di gis mbërëgam mu daal di def mboolem jaamu yàlla yi nga xam ne moom la ñuy aj di jaamu yàlla yëpp lu dul ne rek moom warul kaaba gi ba mu laabee rek daa wër kaaba gi naka noonu ñu gisoon ci tamit euh, hadiisu euh, sayyidat Ummu Atiyya bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moom la yeen moom la doon wax ne maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi daf leen daan wax nañu génn ñoom jigéen ñëpp xattaa ba ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñuy gis mbërëg nañu génn ci julli eet bi nga xam ne moom lañ ko laaj ne ko alxaidu maanaam euh, mbërëg maanaam soxna Hafsatu bint Sirin euh, rahmatullahi alayha moo ni ko ki gis mbërëg ndax dana génn mu ne ko awalaysa tashhadu arafata wa tashhadu kaza wa tashhadu kaza xanaa du day naa euh, fekkee arafat moom jigéen jooju gis mbërëg te dana fekke nangam na nangam gisoon nañ tamit baabul ihlaal min al bathaa wa ghayriha lil makki wa lil haaji idha kharaja ila Euh, maanaam li nga xam ne moom mooy attey ki maanaam euh, armal euh, wala boog di talbiya li ko dalee ci di di di ci Makka ak feneen fu dul moom ñeel ki nga xam ne moo dëkkee Makka ak ki nga xam ne moom mooy ki aj su fekkente ne dafa génn jëm Minan mu ne buy génn dem Minan maanaam te moom mooy juróom walu fan bi loolu gisoon nañu ci ay xadiis yoo xamante ne ay mawqufaat lañ Euh, gisoon nañu ak euh, tamit li nga xamante ne moom mooy euh, ay mutawallaqat maanaam gisoon nañ bi nga xam ne moom mooy Ata ibn Abi Rabah biñ ko laaje ci wàllu ki nga xam ne mooy al mujawir maanaam su'ila su'ila anil mujawir yulabbi bil hajj dañ koo laaj ndax ki nga xam ne moom mooy kii dëkkaale Makka di la ci hajj kooku mu ne wa kaana ibn Umar radiyallahu anhuma yulabbi yawma tarwiya iza salla zuhra wastawa ala rahilatihi mu ne euh, sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma moom da daan talbiya bisub euh, yawmu tarwiya muy juróom-ñetteelu fan ba ci weeru ak su fekkente julli na tisbaar euh, ba taxaw yemoo ci kaw war waayam maanaam mooy kon su jullee ba yéeg ci kaw war waayam ci lay daal di tàmbalee di talbiya ci bis booba Ah, waaye eh, <clears throat> gisoon nañ tamit eh, Ataa ibn Abi Rabah maam tamit ba tey mu nettal jël ci Seydina Jaabir radiyallahu anhu mu ne qadimna ma'a nabi sallallahu alayhi wa sallam fa ahlalna hatta yawm at yawm hatta yawm at-tarwiya wa ja'alna bi zahrin labbayna bil hajj ñun de ñëw nañ ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu daal di simmeeku maanaam ba bisu juróom-ñetteel mu yawm at-tarwiya Eh, ñu daal di jël Makka def ko suñu ginnaaw maanaam ñu tàmbalee di def talbiya maam ci aj ñoom di def billah labbayka allahumma labbayka naka noonu gisoon nañ tamit ba tey eh, Abu Zubayr mu solo ci eh, Seydina Jaabir ba tey radiyallahu anhu mu ne ahlalna min al-batha'i maanaam ne ñoom ñu ngi talbiya li ko dalee ci batha muy Makka naka noonu wax nañ Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma te Ubayd ibn Jurayj moo ko wax mu ne ko ra'aytuka idha kunta bi makkata ahalla an-naasu idha ra'awul hilaal wa lam tuhilla anta hatta yawm at-tarwiya gis naa la daal yow boo nekkee bu nit nekk boo nekkee Makka nit ñi ñoom eh, bu ñu gisee weer wi lañuy ñuy tàmbalee ma maanaam kii bëgg aj eh, eh, ci lay armal tàmbalee talbiya te yow doo ko def lu dul bisub juróom-ñetteelu fan bi mu ne ko waaw mu ne ko mu tontu ko ne ko lam ara nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yuhillu hatta tadbaisa bihi rahilatuh yenente bi sallallahu alayhi wa de gisuma ko muy talbiya lulul ne euh, maanaam war waayam daf ko yéeg maam dafa dafa tàmbalee dem ak war waayam loolu ci laa koy tàmbalee di gis te moom mooy juróom ñetteelu fan bi ci laa ko gis muy tàmbale waat di talbiya gisoon nañ tamit ay baabun ayna yusalli zuhra yawma tarwiya bis bunt bi nga xam ne moom mooy wax ana la ñuy jullee tisbaar bisub tar bis boobu muy yawmu tarwiya ñu gisoon hadith sayyidina Anas ibn Malik bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne dañ koo laaj uh, maanaam uh, ne lan la nga mokkal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abdul Aziz ibn Rufay'a rahimahullah mu ne ko akhbirni bi shay'in aqaltahu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ayna salla az-zuhra wal 'asra yawm at-tarwiya maanaam uh, wax ma xabaare ma solooma ci li nga xamante ne moom nga mokkal jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maam nga takk ko jële ko ci moom fan la julle woon tisbaar ak takkusaan bisub bi mu ne ko bi Minan ci Minan waaye nag mu ne ko fa ayna sallal asra yawman nafar bisub euh, bis bi nga xamante ne ci la nit ñi di delluwaat jóge Minan dem euh, te euh, Makka fan la jullee takkusaan mu ne ko bil Abtah maanaam ci Makka ci pàkki Makka yi Euh, ci euh, pàcc yooyu euh, mu ne ko topp mu daal di koy wax rek if'al kama yaf'alu umara'uka jëfal defal comme ni nga xam ne noonu la la sa njiit yi di def rek defal loolu comme ni nga xam ne noonu la nekk ci beneen waaye xadis bi mu naan unzur haythu yusalli umara'uka fa salli maanaam xoolal fi nga xam te ne sa njiit yi foofu la ñuy jullee rek nga daal di jullee ñoom léegi nag ñu war a gis mu ne baabu salaati bi minan baabu buntu salaati julli bi minan te minan maanaam kon ba tey mu nekk kon yawmu tarwiya maanaam bis boobu nga xamante ne moom mooy juróom ñetteelu fan bi ñu ne dañuy julli ci minan loolu gisoon nañ ne foofu la ñuy jullee comme li nga xam ne noonu lañ ko gisoon ci buntu bi weesu li nga xamante ne nag moo tax imam al-Bukhari rahimahullah nose buntu bi moom mooy de leeral ne julli googu ñaata rakka lay doon maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne loolu la ci namm maanaam ñaata rakka lay doon ak naka la ñuy jullee googu julli lool moom moo tax mu indi buntu bi buntu bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko ci kitaab ci kitaabul azan maanaam ci wàllu julli daal di koy tuddee baabu salaat bi Mina maanaam gisoon nañ ni fii def ko indi ba pare jëmmi xadiis yi nga xamante ne moom la indi fii mooy jëmmi xadiis yi nga xamante ne moom la indi woon foofu ba waxoon ne euh, dinañ ko gisaas insha allah ci kitaabul xaj bi muy wax baabu salaat bi Mina maanaam loolu nag euh, ndax imam al-Bukhari rahimahullah da kaa baamuwaat. wala boog ñi nga xam ne ñoom ñoo doon toxal saxeex bi ñoom ñoo ko indi loolu yëpp ñaari mbir la yoo xam ne mën naa nekk waaye amaan na li gën a dëgër daal mooy ne ñaari yëpp imaam al-Bukhari daf kaa indi fee indiwaat ko fii ngir ne maanaam benn bu ci nekk dafa am lu taxoon mu indi ko bu fekkente ne bi mu nekkee fële la bu njëkk fi maanaam da doon jàngale julli yi nga xam ne yooy la ñuy wàññi ak nan lañ koy wàññee ci wàllu ci bunt boobu la woon xas euh, euh, ci téere boobu la Ah, léegi fii nag mu indi ko ngir jàngale li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu minan ci ci aj maanaam naka lañ koy jullee loolu kon mu nekk ñaari mbir yoo xamante ne eh, ñaari jubluwaay yoo xamante ne bokkuñu ndax fii dafay jàngale aj fële nag daf doon jàngale julli yi ñu wàññi la ak nan lañ leen di wàññee mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab li haddasanaa Ibraahiim ibn al Munzir muy Abu Ishaaq al Qurashi rahimahullah mu ne qaala haddasanaa ibn Wahb muy Abdullah ibn Wahb euh, euh, al Misri rahimahullah mu ne qaala axbaranii Yuunus muy ibn Yaziid al Ayli an ibn Shihaab muy az-Zuhri no qaala mu ne axbaranii Ubaydullah ibn Abdullah ibn Umar te moom mooy al Umari an abiihi mu jëlee ci baayam te moom mooy Abdullah ibn Umar ibn al-Khattaab radiyallahu ta'ala anhuma no qaala moom mu ne salla julli na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bi minan ca minan rakatay ni ñaari raka maanaam foofu ba mu ci minan ñaari raka julli te euh, minan nag li nga xamante ne moom moo tax ñu naan ko euh, minan moom mooy tuur gi ñu fay tuur deret yi ci waxu leen ci borom xam-xam yi rahmatullahi ne foofu daal nit ñi dañ fay tuur deret ak wala boog xéewal yi nga xamante ne ñoom ñoo fay sottee ko maanaam loolu moom moo tax tamit maanaam man yu mu tudd man yu moom mooy loo xam ne day tuuru comme alam yakku nut fatam mi man ni tum naa maanaam xanaa nekkul rek ne nit ki dafa jóge ci toq boo xamante ne ah, ci man ni yu la boo xam tum naa day daw maanaam daw googu maanaam ni minan bu ñuy tuur deret maanaam bu rendi xar yi kii xaddu yeeg yooyu yëpp bu ñu leen dee rendee do deret yi ni muy tuuroo noonu di daw ñu tuddee ko minan maanaam eh, loolu benn wax la ci wax yi am na yeneen i wax yu ci wax mooy ne xéewal yi ni muy dotte koo Ah, ci maanaam fan yi nga xamante ne foofu lañ nekk ci Minan rawatina bu fekkente ne mooy ñetti fan yi nga xam ne foofu lañ fay fanaan ah, ginnaaw bi nga xamante ne nit ki def na at yëpp maanaam nekk nag ci feet maanaam xéewal yooyu di dotteeku ci ci bisu feeti ci tukkee ci borom subhaanahu wa ala am na yeneeni wax yoo xamante ne maanaam yeneeni mbir yu aman na lool moom moo tax ñu naan ko Minan moom daal euh, maanaam yonent bi nag sallallahu alayhi wasallam bu mu koy julli rakka tey ni ñaari rakka la fa jullee maanaam kon gisul nañ ni kon foofu dañ koy jullee ñaari rakka boobaa loolu nag moom mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkkul Makka maanaam ñu dëkkul Makka ñoom ñëw ñoo fay julli ñaari rakka amma ku dëkk moom maanaam da ngay da ngay matal da ngay matal sa ay euh, sa ay julli waaye loolu moom mooy li waxu li ëpp ci borom xoox bi donte am na ñu ne euh, ci manaasik gi la bokk ci boppam maanaam. jaamu yàlla gi maanaam jaamu yàlla aj gi la ci bopp moo tax ñu julli ñeent ñaari rakkaay wa Abubakar Seydina Abubakar radiyallahu anhu moom ñaari rakkaa la julli tisbaar na ko noonu jug jul maam ñaari rakkaa tamit la julli tàkkusaan euh, waaye li nga xamante ne moom mooy manasik yi maanaam rakk kii julli yi dëgg dëgg julli yi nga xam ne ñoo bokk ci manasik yi mooy Arafat buñ jugee Arafat dem Muzdalifa Ah, ah, ah, wala bu maanaam bu ñu dem Arafat maanaam bu ñu jógee mi dem Arafat naka noonu ci juróom-ñeenteelu ak guddi gi bu ñu jógee Arafat dem Muzdalifa jullee foofu timis ak gee loolu moom mooy julli manasik yi dëgg-dëgg waaye kon yii loolu moo ne day tegtale ne ki képp koo xam ne da dëkk Makka maanaam yow doo wàññi sa julli d'ailleurs loolu moom mooy li nga xamante ne amaan na maanaam ci loolu leen jëm ni mooy wa Abubakar Seydina Abubakar radiyallahu anhu noonu la def wa Omar Seydina Omar radiyallahu noonu la def wa Ousmane Seydina Ousmane radiyallahu anhu noonu la def sadran ci ndax njàlbéen min xilaafati ci xilaafaam yi juróom benn at yu njëkk yi yëpp danañ wàññi julli gi moo tax ginnaaw bi bokk na sax ci li nga xamante ne moom mooy ñii xawaari ji maam ñi dal ci kaw Seydina Ousmane radiyallahu anhu maanaam bokk na ci moom mooy la fait que mu julli euh, mu mu mu ñu dem jiit at gi ba pare ca Minan mu julli ñeenti rakka waaye euh, julli gi nga xamante ne moom mooy euh, julli gi dañ kaa ñi dëkk Makka dañ kaa war a matal ngir ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam su noppaan daan wax yéen waa Makka dug leen parce que ñun dañoo tukki maanaam kon lool day tegtale ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk Makka ñooñu dañ kaa war dañ kaa war a julli ala kulli xaalin te loolu mooy li wér tamit de insha allah taala te Euh, li nga xamante ne moom mooy seyd naa Usman radiyallahu taala anhu nag lan moo war a tax ba mu wàññi mam ba mu matal ko loolu tamit borom moo xam yu rahmatullahi alayhi wax nañ ci ay wax yu bari bari bokk na ci mooy dafa am kër waaye loolu bu dee loolu rek la yenente bi sallallahu alayhi wasallam amoon na kër Makka ñoom Seydina Abu Bakar ak Seydina Umar radiyallahu anhu ñoom ñëpp amoon nañ ko te Seydina Usman radiyallahu anhu ci juróom benn at yu njëkk yi ci xilaafaam daan na ko def ànd ak na kër maanaam bu fekkente ne loolu rek la maanaam ànd ak ne ko loolu la kon kon bu boobaa dañuy daal di xam ne loolu du lay wi lay wu mel noonu la fuqaha maliki yi ñu ëpp lu ñu koy joxe rahmatullah alayhim maanaam ngir seen charte bi nga xamante ne moom la ñu sartal ci wàllu wàññi julli gi ci loolu waaye li nga xamante ne moom mooy dëgg-dëgg amaan na loolu moom mooy dëgg-dëgg li tax wallahu alam mooy ne Seydina Usman radiyallahu anhu daf doon wane rek ni dagan na ñu def lii maanaam te it wàññi googu ñaari julli ñaari rakka yooyu wàññi ko maanaam nekkul bokkul ci manasikul xaj ji maanaam bokkul ci jaamu yàlla aj ji bokkul maanaam ku moo koy def te it ku tukki dagan na nga wàññi comme ni mu daganee nga baña wàññi te loolu bu boobaa ndaga noonu dagan na nga boole comme ni mu daganee nga bañ a boole maanaam di leeral loolu nit ñi xam ne bu ko defee ñu xam ne lii du farata moom moo taxoon mu def ko Ah, te bu boobaa loolu dañ ci daal di jàngee ni du farata yàlla na ko yàlla fay gën di fay waaye nag loolu tamit dafa tax ba ñu bëri bëri radiyallahu ta'ala anhum maanaam ci jamono boole ko ñenn ñi ci raw maanaam xawaari ji di dal ci kawam di wax ne dafa dafa dafa teggi tànkam ci sunna maanaam ah, te fekk te wallahi moom moom ci boppam sax mooy jëmmi sunna radiyallahu anhu Seydina Usman ibn Affan radiyallahu anhu hadith bi nga xam ne moom kon hadith bi Imam Bukhari daf ko indi ngir leeral ne ñaari rakka loolu moom mooy sunna maanaam wàññi ñaari rakka loolu moom mooy sunna maanaam mu indi Imam Bukhari nag hadith numéro 1082 euh, euh, maanaam euh, mooy biñ ko gisee Imam Bukhari foofu la ko indi woon ci a taqsir salaat kitaabu taqsir salaat mooy baabu salaat bi minan foofu la. Euh, maanaam kon euh, foofu euh, maanaam càllale yi rek ñooy wute waaye dañu gis ne xadiis yi maanaam duñu duñu duñu wute maanaam kon maanaam foofu bu ko fu njëkkee indi moom imaamul Buxaari rahimahullahu taala daf ko jëloon ci Musaddad voilà maanaam nga gis ne kon bokkatul ba tey maanaam foofu da nga jël ci Musaddad mu jële ko ci Yahya ibn Sa'id al-Qattan mu jële ko ci Ubaydullah mu ibn Abdullah ah. maanaam al omari maanaam Abdullah Ubaydullah ibnu Omar ibnu Hafs al omari mu jëli ko ci Naafi' ah Naafi' mu jóge ci Abdullah alors que fii ibnu Omar ibnu Khattab moom moo ko jëlee ci voilà maanaam loolu tamit day wane ne imam al Bukhari rahimahullahu taala moom ci jëmmi boppam moo ko tegee noonu te lool loolu day wane ne tamit li tax mu tegee ko noonu moom mooy dafa am lu mu tinam comme ni nga xam ne noonu lañ ko leerale léegi. wallahu a'lam imam muslim in na ko xadis maanaam te imam Bukhari nag fii rek la indi xadis bi xam nga xadis bi jeex na dootuñu ko rombati ah, pare nañ ci insha allah taala imam muslim in na ko xadis numéro six cent quatre quatorze ñetti yoon imam an-Nasa'i in ko xadis numéro mille quatre cent cinquante mille quatre cent cinquante et un ahmad lu bari la ko indi ko ni gis xadis waa saabu kutubu sitta ñi maanaam ñett rek ko indi te mooy imam al-Bukhari imam amma Abu Dawud imam Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom ñëpp kenn indiwu ko na qaala bil-isnaad al-muttasil fil kitaab li Adam hadith bi ah, bi mu ko njëkkee indi eh, tamit comme ni ñu waxoon ci jëmmi hadith maanaam fii hadith fii Adam la ko jëlee fii nii Abul Walid la ko jëlee muy at ibn Abdul Malik al-Baahili Ah, Adama la indi maanaam ci moom la ko solo rahimahullah waaye nag ñoo bokk ci giñ ko jël mooy haddathana Shu'ba mooy al-imam al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala an Abi Ishaq al-Hamadani ah, muy Amr ibn Abdullah ibn Ubayd ah, as-Sabi'i maanaam muy abu gën a siiwee ci Abu Ishaq as-Sabi'i ta'ala bokk ci ñetteelu génération mu génn àdduna vingt-deux vingt-neuvième année ginnaaw gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Haarisata ibn Wahb al-Khuzaa'i radiyallahu ta'ala anhu nekk waa Kuufa euh, bokk ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit maanaam euh, bëriwul luñ ko gis bu ñu xoolee fii lañ ko gis ci kitaabu zakat gisoon nañ xadiisam a fii maanaam euh, radiyallahu ta'ala anhu wa qaala moom mu ne salla julli na bi naa ci ñun annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ñun kat aksaru li gën a bëri maakun naa ci la nekkoon mukk maanaam euh, maanaam musuñoo bëree noonu voilà muy musuñoo bëree noonu mukk wa amanuhu te ñoo ngi gën am ak kóolute maanaam sécurité bi ñu doon foofu bi mu nan ca mi nan maanaam moom mooy ñu ñu ngi bëri lool ba pare nekk ci sécurité voilà ca mi nan euh, waaye yenent bi saa xam ne mu ne kon ñu yenent bi moo ñu jiite woon ñu julli rakka tey ni ñaar rakka maanaam kon loolu moom mooy ne ñaari rakkaay yooyu ci Minan ah, moom mooy eh, yi nga xamante ne moom lañ julli comme fële eh, riwaaya bi nga xamante ne moom la indi woon fële nag moom mooy salla bi salla bi nan nabi sallallahu alayhi wa sallam amana ma kaana bi Minan rakkaatay ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñu ci lu ñu nekk maanaam sécurité bi gën a mag biñ mënoon nekk nañ ci bis booba te ñaari rakkaa la ñu julli maanaam loolu dam doon wax ne dinañu wàññi julli ngir ragal mais bii ragal taxut voilà loolu moom moo tax ñu ah, am lenn nag ci borom xam ñu jàpp ne ci manaasik yi la bokk fekk bokkut ci comme ni nga xamante ne noonu lañ ko leerale eh, wallahu alam xadis bi eh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala maanaam kon indi woon xadis numéro mille quatre-vingt-trois imam Muslim indi xadis numéro six cent quatre-vingt-seize ñaari yoon imam Abu Dawud na ko xadis numéro mille neuf cent soixante-cinq imam at-Tirmidhi na ko xadis 882 imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 1445 1446 Ahmad indi na ko xadis numéro 18727 ak 18731 kon ñu gis ne xadis bi ashaabu kutubu sitta ñoom ñoom solo nañ ko moom def imam an imam Ibn Maaja al-Qazwini rahimahullahu al-jamii' mu ne euh, qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal kitaabi ilayhi haddathanaa Qabisa ma ah, Ah, fii bu mu ko njëkkee solo ci Qutayba la ko solo ibn Sa'id hmm? al-Baghlani rahimahullahu ta'ala fii mu ne Qabisat ibn Uqba moom la ko solo rahimahullahu ta'ala muy Qabisat ibn Uqba ibn Muhammad ibn Sufyan ah, ibn Uqba Abu Amir as-Suwa'i al-Amiri rahimahullahu ta'ala bokk ci juróom-ñeenteelu génération bi génn àdduna deux cent treize ma ne ginnaaw ga daa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Sufyan moom ibn Sa'id ibn Masruq ibn Thawr ath-Thawri Abu Abdullah al-Kufi rahimahullahu ta'ala an al-A'mash wa Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Asadi al-Kaahili rahimahullahu ta'ala maanaam euh, gën a siiwee ci al-A'mash euh, maanaam kon moom moom mooy euh, madaarul hadiis ci buntu bi ndax fa Qutayba ibn Sa'iid al-Baghlaani la ko jëlee woon mu ne qaala haddathanaa Abdul Waahid muy Abdul Waahid ibn Ziyaad al-Abdi ci moom la jëlee woon hadiis bi moom mu jëlee an al-A'mash wa Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili rahimahullahu ta'ala mu ne euh, qaala euh, haddathana mu ne mu ne an Ibrahim fële daf ne woon qaala haddathana Ibrahim mu ibnu Yazid an-Nakha'i an Abdurrahman ibnu Yazid te euh, muy Abdurrahman ibnu Yazid ibnu Qays an-Nakha'i Abu Bakr rahimahullahu taala moom waa Kufa la bokk ci ñetteelu génération bi génn àdduna soixante-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon fii mu ne an alors que fii Ibrahim dafa ne qaala sami'tu dégg naa maanaam ngi gis kon différence bi maanaam kon ne càllale bii nii day dëgëral ne ana ba xam a amash mu an maanaam amash mudallis la maanaam waaye fii foofu leeral na ci riwaaya boobu ne haddathana Ibrahim moom mu ne qaala sami'tu Abdurrahman ibn Yazid yaqulu mu mu daal di wax maanaam kon nga gis ne euh, riwaaya bi riwaaya la bële daf koy dëggal dëggal dëgg euh, mu ne an Abdullahi euh, radiyallahu taala anhu muy ibnu Mas'ud voilà kon euh, fii Abdullahi euh, ibnu Mas'ud la radiyallahu taala anhu di euh, sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wasallam bokk ci saabiquuna yi nga xamante ne comme niñ ko xamee radiyallahu taala anhu di ci waa Kufa alors que fee fii daf ko tëboon ci càllale bu njëkk bi daf ka tëb mais Abdurrahman mu ne moom moom ci boppam mën na nekk dafa fekkee xew-xew bi ba pare dégg Seydina Abdullah ibn umm, Mas'ud radiyallahu anhu nettali ko loolu moom moo tax mu ne moom ci beneen riwaaya bi dañu ne salla bina Usman ibn Affan euh, radiyallahu ta'ala anhu bi Minan arba'a rak'atan fa qila dhalika li Abdullah ibn Mas'ud voilà radiyallahu maanaam moom fekke na julli gi moom fekke na julli gi ne damaa dégg kan da maanaam Sayyidina Usman radiyallahu anhu daf ñoo jiite daf ñoo jiite julli ah, ñu wax Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu maanaam daf ñoo jiite julli ca Minan def ñeenti rakka ñu wax ko sayyidna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu moom maanaam fii daf ne fastarja'a mu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanaam ma istarja'a maanaam te gis yaa subhaanallah li nga xamante ne noonu la ñu nekkee ñoo xamante ne dañoo mat sëkk ci ni ñu maanaam ñoom kudul yenente bi rek sallallahu alayhi wasallam kudul yàlla ak yenente bi sallallahu rek maanaam boo gisee nga wuuteeg ñoom rek maanaam ñoom loolu musiba bu rëy rëy la ñu gis maanaam mooy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanaam mooy ne bàyyi na sunna voilà bàyyi na sunna waaye taxul ba tey mu dal ci kaw mu dingat comme li nga noonu la ko xawaari ji defee ndax moom xam na ne loolu bu ko defee am na lu tax waaye dafa jàppoon ni looloo gën maanaam mu mu desoon rek ci li sunna li moom moo gën maanaam bu boobaa wuute gis-gis la ci mbir mi maanaam waaye amma euh, te Seydina Usman radiyallahu anhu dafa bokk ci xulafaa ur-raashidun yi loolu tamit lu mat la maanaam nga xam ne moom ñoom mahdiyuuna lañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la leen tuddee maanaam mahdiyuuna lañ ñoo xam ne ay mahdi lañ mooy ne yàlla da leen di guider maam yàlla ci bopp moo leen di orienter ce qui veut ñu def rek yàlla moo leen ci orienter da leen inspirer ñoom nekkuñ ñoo xamante ne dañuy def parce que déedéet lépp lu ñu def rek yàlla moo leen ko inspirer orienter leen teg leen ci loolu lu mat a bàyyi xel la ci xulafaa rashidun yi radiyallahu anhum rawatina jamono ji ñu nekk ci xilaafa googu dégg nga mu ne kon euh, no kon nag sayyidna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu daan qaala mu ne sallaytu julli na ma an-nabi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam rak'atayn ñaar rakka wa ma Abu Bakr julli naa ak sayyidna Abu Bakr radiyallahu anhu xalifaam bi radiyallahu anhu rak'atayn ñaar rakka wa ma Umar julli naa sayyidna Umar radiyallahu ta'ala rakka summa topp nag tafarraqat mu tàqale ko bi ku mu ci yéen ak turuq yoon yi maanaam mooy nit ñi wuute nag ginnaaw yoon yi ku nekk am saw yoon woo jaar ku nekk am nooy doxale waaye jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam jamono Seydina Abubakar ak jamono Seydina Umar radiyallahu anhu wuutu si wucci woon am mu ne fa yàllay ta aka neexoon xas bi sama cër min ab arba'i rak'atin ci ñeenti raka ci ci min arba'i min arba'in ñeenti raka mu nekk rek rak'ataani ñaari raka mutaqabbalataani yu ñu nangu maanaam ñaari raka yu ñu nangu day mooma gënal fuuf ma julli fi ñeenti raka maanaam mooy mbir eh, am naa fay yoolu ku julli fii ni waaye am naa yoolu topp sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu nag moom moo gën maanaam daa man ñaari mbir bu ñu amee ci ëppale yool mooy ci gën a dëppoo ak bi sallallahu alayhi wasallam loolu lay leeral foofu kon eh, hadith bi gisoon nañ eh, imam Bukhari indi woon na ko hadith numéro mille quatre-vingt-quatre ah, imam Muslim na ko hadith numéro six cent quatre-vingt-quinze imam Abu Dawud na xadis numéro mille neuf cent soixante imam An-Nasa'i na ko xadis numéro quatre cent quarante neuf imam Malik na ko xadis numéro cent quatre-vingt-seize mille cent quatre-vingt-dix-sept imam Ahmad na ko xadis trois mille cent quatre-vingt-treize trois mille neuf cent cinquante-trois quatre mille trois quatre mille trente-quatre ak quatre mille quatre cent vingt-sept kon xadis bi ashaabu kutubu sitta ñoom mu ne baabu sawmi yawmi arafa baabu buntu sawmi maam léegi kon gis nañ ni minan ah, buñ fa jugee nag dañ maam julli fa tisbaar ak tàkkusaan ah, timis gee après te gannaaw gi ci suba ga dañuy daal di xëy dem arafat maanaam bu ñu xëyee buñ jullee ba pare dañuy daal di xëy maanaam dem arafat suñ fa xëyee ah, fa ñuy njëkkee mooy waadi namira maanaam foofu la ñuy taxaw moom mooy ci jumaa jooju nga xamante ne moom moo nekk ci wetu arafa te bokkul ci Arafat maanaam loolu lu ma ta bàyyi xel la maanaam partie boobu bokkul ci Arafat Arafat euh, waadi Orana moo ci bokk waadi Namira ñaar yooyu maanaam euh, euh, ñoom ñoo ci bokk maanaam xur yi waaye amma li nga xamante ne moom mooy masjid Namira dañ koy tuddee masjid Ibrahim wa maanaam wa maanaam jumaa jooju bokkul ci Arafat waaye nag léegi comme que dañ kaa yaatal yaatal nañ ko ba mu gën a yaatu am na partie bu ci dugg ci biir Arafat waaye parti boobu dañ koy marqué maanaam am na maanaam ay ay mandarga yu ñu fay teg ngir ñu xam ne ah partie bii ci biir jumaa ji moom moo bokk ci Arafat partie bi bokku ci maanaam su ñu ñëwee foofu nag foofu lañ maanaam balaa ñuy dugg Arafat maanaam foofu la ñuy taxaw julli fa tisbaar ak tàkkusaan boole ko imaam bi xutba ñaari xutba boo xamante ne daf koy def ah xutba day taxaw xutba toog xutba waat comme àjjuma ni ñuy def maanaam daal di leeral bu ñu paree mu nit ñi nag ci la ñuy doog a dugg maanaam def taxawaayu taxawaayu arafat boobu nag bu boobaa mën nañoo daal di taxaw ci biir maam ci kaw doj bi maam doj boobu rek ah, mooy jabalu raxma boobu ah mooy doj bi ngay gis noonu ci arafat loolu rek du loolu loolu rek du arafat loolu ci digg arafat la ne te place boo taxaw nag ci arafat arafat maanaam taxawaay la comme ni ko yent bi waxe sallallahu alayhi waaye moo tax dañ koy def wutal nañ ko ay tableau maanaam boo demee dañ ko gis wutal nañ ko ay tableau yu lay place bii booy dugg si maanaam fii la Arafa tàmbale fii la yem maanaam bu ko defee képp kenn xam ne fii la d'ailleurs sax dañ koy tëj ba bu balaa bu gaa yi julleegul jul loolu dañ koy tëj pour nit ñi bañ bañ a bañ faa dugg voilà ngir maanaam ngir ne du dugg fa du loolu maanaam fii la jamono jii la buñ jullee ba pare ba ah tisbaar ak tàkkusaan ba imaam xutba xutbaam boobu ba noppi ci la ñuy daal dugg nag ci biir imaam boobu nag moom mooy imaamu xaj bi maanaam loolu moom Euh, imaam boobu soit ki nga xamante ne moom mooy imaam bi maanaam kilifay jullit ñi moom moo fay moo koy taxaw wala bokk ku mu tànn ni demal nga jiite comme yenente bi sallallahu alayhi maanaam laataa moom muy aji ji yónnee mu jiite nit ñi maanaam loolu euh, mooy ñaar mën naa ne voilà léegi nii maanaam masal buur yi ñoo koy tànn maanaam ak commission yu jullit ñeeg ainsi de suite maanaam ñi nga xamante ne borom xam yi ah, ñoo naan kii diw yow yaay yow yaay jiite Hmm? voilà euh, yaay mais dañuy tànn borom xam-xam nag maanaam bu ñu tànn heureusement d'ailleurs que <laughs> voilà parce que am na réew yu bu doon ñooma maanaam ñoom dañuy tànn doomu waaw doomu diw rek yal nañu yàlla sàmm léegi nag mu ne baabu bisu kon léegi nag waa Arafat ak ah, taxawaay ba benn mbir la léegi nag ndax daañ baabu mu léegi nag mu war a dugg ci lépp loo xam ne daa aju ci Arafat waaw Arafat dañ koy wax Arafat lay wax yu bari tamit am na ci maanaam mbir ne na Adama ak euh, na Hawa alayhi salaam foofu la ñu tafee maanaam ca Arafat maanaam loolu euh, wax nañ ko ñeneen tamit ne Seydina Adama ci boppam foofu lañ ko wàccee maanaam ci Arafat ngir ne Arafat tamit maanaam bërëb la boo xamante ne euh, place la bu am na tamit ñu ne foofu la ñu tafee man faa xàmmeewe xàmmeentee voilà mais Arafat doj la boo xamante ne borom subhaanahu wa taala ci lay defee tajalliyaat yu mat ci maarifa yi ci jotoon da Arafat la koy defee loolu moom moo tax euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne guddi bisub Arafat borom bi subhaanahu wa taala day wàcc ba ci asamaan bu njëkk bi di wax di wax na maanaam ak ñi nga xam ne ñoom ñooy maanaam di puukkëréwoo ñi nga xam ne ñoom ñooy jaamam yi nekk ci doj bi ci kaw ci kanamu malaaka yépp maanaam loolu te euh, moo tax Arafat nekk nekkul rek ne benn place la bu ñu taxaw noonu rek euh, naaj bi tàng na ñu ngi nii taxaw dañ kii di jeex na après ñu dem seen yoon ku ne dem seen yoon déedéet maanaam dafa am ay yu bari bari yu ci am lool moom moo tax sax Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu bi muy jël xutbaan nitul uzma Arafat la dem maanaam ci dojo Arafat foofu la ko jëlijee voilà maanaam yooyu yëpp ah, ànd ak Sayyid al-Harazim radiyallahu anhu maanaam kon mooy ne Arafat du rek benn place boo xamante ne bu kii la nii bu taxaw la nii dafa am ay maani yu bari bari bari yoo xamante ne ñoom ñoo ci nekk ah ak ay mbóot yoo xam ne borom subhaanahu wa ta'ala ci la ko làkk te ci juróom-ñeenteelu fan bi ci la nekk te amul beneen bés juróom-ñeenteelu boobu la te juróom-ñeent yooyu boo xoolee moom mooy juróom-ñeenti xaraf yi nga xam ne eh, eh, maanaam ñoom ñoo matal mbir mi parce que eh, cheikh ki yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah soo beree xaraf yi nga xam te ne répété wuñ juróom-ñeent yooyu la mm-hmm. waaw juróom-ñeent yooyu la yi nekk ci wàllu eh, eh, tëjali jalaal yi nekk ci wàllu tëjali jamaal mu taxaw jëmm ji sallallahu alayhi wa sallam nekk jëmm ju mag ji ci juróom-ñeenteelu fan bi mu taxaw xutba xutba bu rëy boobu moo tax bis boobu nekk bis bi nga xamante ne borom subhaanahu wa ci la ko wax ci bisu Arafat al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diinan mat na tey laa matal seen lépp al yawma akmaltu lakum diinakum seen diine yi mboolem mbir yi matal naa ko tey wa atmamtu alaykum ni'mati te ci laa mottalee sama xéewal ci yéen wa raditu lakum islaama diinan te gërëm naa gërëm naa ci ci ñeel leen islam bi mu nekk seen diine mboolem li ngeen di dox li ngeen di def yëpp mi ngi nii ci l'islam la moom rek laa leen gërëmal moom laa d'accord ci yéen te matal naa ko nag tey jii tey matal naa ko comme ni ko gisee woon yëwoot bu ba mu nee woon ah, Seydina Omar radiyallahu anhu ñun bis boobu de su woon ci ñun la aaye boobu ci bis boobu kon daañ ko jàppee fet mu ne ko bis ba xam naa waa bisu àjjuma la tombeel tamit maanaam yooyu yëpp day wane Arafat ne du du rek benn euh, montagne boo xam ne nit ñi dañ fay toog naan way affaire yaa ngi nii euh, mbóot yi dañuy sonal euh, wala gars yi nu mu kii dañuy dañuy doxantu foofu lesaar yi wala si ndax yi dañuy doxantu ah ak xeet yooyu rek mbir mi metti na ta ta naaj bi tàng naa ah, waaye lii de déedéet ay tajalliyaat yu bëree bëri ñoom ñoo fa nekk voilà yu maanaam yu dul jeex maanaam dafa am dafa yéeme yi yi ci daje dégg léegi nag laaj bi moom mooy ndax danañ woor bisub Arafat ci lu ku dul ku aj moom loolu leer na ne dañ koy def maanaam ku ku ajul woor bisub Arafat sunna la te yenent bi sallallahu alayhi wasallam da ciy digli ne day far bàkkaaru at bi weesu ak at bii di ñëw maanaam ci woor bisu Arafat léegi nag waa bis bu dul Arafat nag xam nga Arafat bokk de ci tamit leneen li ci yéeme mooy Arafat trois cent cinquante cinq la comme sunna na trois cent cinquante cinq la tamit maanaam ñoo bokk xaraf ñoo bokk ni ñu lu ñu toll lool maanaam loolu te Arafa mi ngi jóge ci Arifa Arafa xam na xàmmee na ràññee na maanaam moom mooy maarifa yi te jëlliyaatu maarifa yi dañuy daje ci arafa maanaam léegi woor te koor tamit mbir la mu rëy rëy ngir ne euh, moo tax weeru koor nekk ngën ji weer maanaam mooy jaamu yàlla ga ca nekk te borom bi subhaanahu wa ne man koor man rek a moom ak siyaamu lii wa ana ajri bi te maa koy fayal sama bopp maanaam ngir ne koor dafa rëy léegi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jaamu yàlla gi ci Arafat mooy di woor loolu moom mooy pour ñi nga xam ne nekkuñu Arafat léegi ki nekk Arafat ndax la sunna la wala déet borom xam bi lu ci ëpp dañoo wax ne du sunna maanaam du gënul imam Ash-Shafi'i rahimahullah maanaam mooy Shafi'i ñoom ñooy wuuteel ñaare ci biir ndax woor ko moo gën wala ñàkk ko woor a gën wala yu mel noonu mais de manière générale moom borom xam-xam ne rahmatullah alayhi ñoom dañoo jàpp ne bu dee kii aji maanaam mu bañ a woor moom moo gën ndax maanaam ngir euh, dalil yi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw léegi euh, wala bokk dalil bi nga xam ne moom mooy ñëw léegi mu ne qaala bi isnaad muttasil fi al-kitaab la haddasanaa Ali ibn Abdullah mu ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala hayyatul waadi qaala haddasanaa Sufyaan mooy ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala mu ne an az-Zuhri mooy Muhammad ibn Muslim ibn Shihaab mu ne qaala haddasanaa Saalim mu ibn Abdullah ibn Umar euh, Euh, maa déedéet de ak Salim ibn Abdullah mooy Salim ibn Umayya maanaam euh, ndax euh, maanaam li tax ñu xam ne du Ibnu Umar moom mooy qaala sami'tu Umayran moom ci lay xamee ne du Ibnu maanaam Umayr ibn Abdullah al-Hilali muy Abu Abdullah al-Madini al di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam fa la gane àdduna fa la dëkkoon mu ngi gane àdduna mu ngi bokk ci ñetteelu génération bi gane àdduna 180 at génn maanaam génn àdduna bokk 180 at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk bokk ci mawaali yi maanaam ne mawla sayyidina uh, Abdullah ibn Abbas la radiyallahu ta'ala anhuma maanaam ak Ummul Fadl maanaam yaayu sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma maanaam kon Umayr boobu la kon ci la ñu xamee ne Saalim mi nga xam ne moom la Imaam Az-Zuhri di wax ne moom la jëlee ci moom du Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn Abi Umayya al-Qurashi at-Taymi at muy Abu Nadr al-Madani di waa Madina bokk ci juróomeelu génération bi génnaat na cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallam euh, dégg nga moom kon euh, euh, rahimahullahu ta'ala moom mu kon mun a samata dégg naa Umayran te moom mooy moom lañ gis léegi muy ibn Abdullah al-Hilali di mawla Ummul Fadl mun a an Ummul Fadl muy umm Ummul Fadl muy Lubaba sayyidat Lubaba bint Harith euh, ibn Hazn al-Hilali radiyallahu ta'ala anha di eh, yaay di yaayu Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu di soxna ci Seydina al-Abbas eh, ñu naan Ummul Fadli radiyallahu ta'ala anha bokk ci première génération bi génn àdduna ci xilaafa Seydina Usman ibn Affan ne shakka sikki sàkk na an-naas nit ñi yawma Arafa bisub Arafa eh, fii sawmi nabi ci koorug yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa fa ba'astu ma daal jabal ila nabi ci yenente bi sallallahu alayhi wa kon Euh, nde loolu mooy wane ni woor bisub Arafat mën naa ne ci kii nga xam ne moom mooy kii ak waaye maanaam ngir ngëneel gu mag gi ñu ci wax waaye nag li nga xam ne mooy li gën mooy bañ koo def ngir ne loolu mooy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam niki noonu tamit dañuy wax ne bañ koo def mu gën lu tax parce que ki nga xamante ne moom mooy woor bisu maanaam bisu arafa ak taxawaay bi ak tàngoor bi ak maanaam yooyu yëpp boo ko bëggee boole boole ci koor amaan nag mm, li nga bëgg yëpp ak ni nga ko bëgg a defee ci euh, jaamu yàlla maanaam ak ci toroxlu ak yëkkati sa loxo di ñaan maanaam nekk ci xaal bi nga xam ne moom nga war a nekk ci bëccëg googu noonu doo amaan na mu jafe kon nag loolu moom moo tax kon euh, euh, maanaam ñàkk ko woor gën comme ni ko yonent bi def moo tax mu ne fa ba'astu ma yabal ila nabi jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi sharabin ca naanu waa naanu mooy ma jox ko lu mu war a naan loolu tamit day tegtale ne ki nga xamante ne maanaam moom mooy mooy ji mooy mooy mooy jigéen. mën naa maye ci alalam maanaam naka noonu mën naa maye ci alalu jëkkëram waaye ci charte mu nekk loo xamante ne maanaam bakkan koy faral di nangu maanaam comme koo xamante ne moom euh, par exemple ñu ngeeg cent mille maanaam exemple la maanaam cent mille euros wala cent mille francs ah, góor gi loolu la yor jabar ji dem jël ci cinq mille dem euh, maye ci loolu ñaare du déranger mën naa bañ a déranger waa mais bu dee cent mille euros la nag cinq mille yi mën naa déranger de maanaam <laughs> waaw mais yooyu <laughs> ngir ngir ngir ngir ngir loolu moom maanaam man lu jàppandi la lu mën a nekk la waaye bu fekkente ne nag am na maanaam kër gi lu dul moom xam nga ni sa borom kër dix mil dong la fi yor nga jël cinq mille yi maye ko euh, loolu bokku ci maanaam maanaam bil ma'ruf daal la maanaam ci njekk daal li nga xam ne moom mooy lu yanu maanaam loo xamante ne tamit jàpp nañ ni du aay waaw wala boo soo xam ne sa jëkkër par exemple dafa yor ay kër kii num tudd ay yëre yu bari mu am gan masalan nga jël ci benn ci yëre yi may ko loo xamante ne moom xëy na du ko déranger loolu dara nekku ci nee na kon euh, mu mu daal di koy kon maanaam nga gis ne daf koo may lu mu naan maanaam lu ngir la ngir natt ngir xool loolu tamit bokk na ci ne maanaam bu fekkente ne da ngaa am loo xamante ne kilifa gi dafa am yoo xamante ne xëy na da nga ko koy am gàcce laaj ko ko rus maanaam da ko koy rusa laaj wala mel noonu nga doxalee noo xamante ne xëy na di nga xam maanaam lan moom mooy gis-gisam ci mbir yi euh, waaye loolu tamit dañ koy tënk ci lu jaadu rek léegi nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne fasari ba mu naan ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam di naan lam ko mayoon kon loolu euh, hmm, dañuy dañ kon moom mooy ne. Euh, kon bisub arafat euh, maanaam kon ñàkk koo woor mooy li nga xam mooy li sunna comme li nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom benn yoon dong ko dal benn yoon la mësa taxaw arafat te bis boobu wóorutoon loolu moom mooy wane ne moo gën xadis hmm. bi euh, imaam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat ci kanam xadis numéro mille six cent soixante et un ak mille cent quatre-vingt-cinq mille six cent quatre cinq mille six cent dix-huit ak cinq mille six cent trente six kon maa imam Bukhari indi na ko juróom yoon te fii moom ko njëkk indi imam Muslim dina ko indi hadith numéro mille cent vingt-trois ñaari yoon imam Abu Dawud dina ko hadith numéro deux cent deux mille quatre cent quarante et un imam ko hadith numéro mille quatre-vingt-dix-neuf ci imam Ahmad ci Musnadam indi ko hadith numéro vingt-six mille huit cent soixante vingt-six mille huit cent soixante vingt-six mille huit cent quatre vingt six mille huit cent quatre vingt six mille huit kon ñu gis ne hadis bi ñi ko indi ci waa sahabu kutubu sitta mooy ñett mooy borom ñaari sahih mooy imam al-Bukhari ak Muslim ak imam Abu Dawud tamit indi na ko rahimahullahu ta'ala amma ñi nga xam ne imam at-Tirmidhi imam an-Nasa'i ko rahimallahu al-jami' mu ne baabu talbiyati wa takbiri iza ghada min minan ila arafa baabu talbiyati buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu talbiya maanaam mooy di wax labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak ak tak ak takbir di kabbar maanaam di e, tudd màggaayu borom bi subhaanahu wa ta'ala allahu akbar allahu akbar kabira alhamdulillahi kaseera subhaanallahi bukratan wa asiila ak yu mel noonu ak di wax allahu akbar maanaam loolu iza xada soo xëyee min minan jóge ci minan ilaa arafa jëm ci arafa maanaam loolu moom mooy bisu yawmu tar um, bisub arafa maanaam bisub arafa suñu jullee ba pare yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu xëyee ci la fa jóge woon comme niñ ko gise woon rek maanaam dem ah, ah, y ba ca ah, foofu masjid namira fa mu nekk noonu foofu la jullee ñaari maanaam foofu foofu la jullee tisbaar ak takusaan yoo xam ne daf kaa wàññi ba pare boole ko loolu nag julli loolu nag ci manasik gi la bokk maanaam loolu ci jaamu yàlla aj gi ci boppam la bokk maanaam du tukki moo ko waral loolu moom moo tax ki dëkk Makka ki nekkul Makka loolu dañ koy def Euh, loolu kon euh, bi nga xamante ne moom la ñëw nag euh, def ko maanaam léegi nag ndax bu ñuy dem nag léegi ci yoon bi ndax dañuy talbiya wala dañuy dañuy dañuy dañuy kabbar maanaam lan moom moo ci ne loolu nag comme dafa am borom xam-xam yi rahmatullah ñoo xamante ne dañoo jàpp ne foofu moom faw da ngay bàyyi talbiya bi maanaam à de foofu minan maanaam ci ngay arrêté talbiya bi ba keroog nga yegg Arafat loolu nag moom lay indi di leeral ne mbir mi demewut noonu donte.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 Eh, yegsee noonu eh, kayfa mu maanaam mu maanaam kon mu laaj ko daan ko kayfa ana naka kuntum ngeen nekkoon tasna'una doon def fii haazal yawmi ci bis bi ma rasuulillahi ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yéen bu ngeen da ànd ak yenente yi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ci bis bu mel nii mooy bisub juróom-ñeenteel bisub arafa ngeen xëy jóge mi nan wax di dem ci arafa ana lan moom mooy li nga xamante ne moom ngeen daan def fa qaala mu ne kaana nekkoon na yu hillu doon talbiya doon yëkkati kàddu naan labbayka allahumma labbayka imam al-Bukhari yi rahimahullahu taala boo xoolee buntu bi ni mu ko tudde mooy baabu ak talbiyatu wa takbir maanaam mu wax ne fii yu hillu li muy teg moom mooy yu labbi maanaam loolu lay fekk mooy ne wax talbiya maanaam min naa ci nga xam ne moom mooy yëkkati kàddoom di talbiya fala yunkiru doonu woon dingat alayhi ci moom fala yunkaru fala yunkiru doon woon dingat alayhi ci moom maanaam yenent bi sallallahu alayhi wasallam ko woon na wala boog keneen dingatu ko woon itam wayu kabbiru doon na kabbar min naa ci ñun al mukabbiru kay kabbar fala yunkiru doonu dingat tamit alayhi ci moom maanaam kon ñii dañ daan kabbar ñii daan talbiya te amul dingat bu ci amoon kenn daan wax kenn dara yenent bi sallallahu alayhi wasallam tamit waxul kenn ne ko eh, non non non du du nii nee la maanaam loolu lu muy tekki mooy ñaar yëpp baax nan boo ci def rek yaa ngi ci sunna yaa ngi ci li nga xamante ne mooy li baax euh, kon loolu moom mooy li nga xam moo tax mu indi hadith euh, bi euh, rahimahullahu taala maam ci jëmmi hadith bi nag imaam Bukhari rahimahullah indi woon na ko ci baabu takbir bi minan wala ba ak takbir ayyaama minan baabu takbir ayyaama minan ci kitaabul iidayni maanaam boobu Euh, imam al-Bukhari rahimahullah taala ci Abu Nu'aym la ko jële woon ah mu jële woon ko ci imam Malik mooy al-Fadl mu jële woon ko ci imam Malik ibn ibn Anas mi hmm, moom daaru hijra mu ne qaala haddathani wala ana Muhammad ibn Abi Bakr as-Saqafi maanaam moom noonu la ko jële woon moom moom mu laaj ko mu daal di ndiwaat jëmmi xadis euh, bi maanaam te fii ni da ngay gis ne euh, fii Abdullah ibn Yusuf ci la ko jëlee ci imam Maalik maanaam kon lu wute gi yëpp foofu rek la mooy fële ci al-Fadl ibn Dukays Abu Nu'aym la ko jële kii fii mu jële ko ci Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi waaye loolu mm, eh, eh, waaye jëmmi xadis bi maanaam benn xadis bi la te imam Bukhari rahimahullahu ta'ala ci ñaar yi la ko indi maanaam doo ko indi waat maanaam kon xadis bi tamit jàll nañ ko jeex na euh, xadis bi imaamu Malik indi na ko xadis numéro 951 ci foofu la ko indi imam imam al-Bukhari kon niñ ko gisee eh, indi na ko 966 fii rek la ci ci doo jeex na pare nañ ci imam Muslim na ko xadis numéro mille deux cent quatre-vingt-cinq ñaari yoon imam An-Nasa'i na ko xadis numéro trois mille ak trois mille imam Ibn Maaja ko xadis numéro trois mille huit imam Ahmad na ko xadis numéro douze mille soixante-neuf ak douze mille quatre cent quatre vingt ak treize mille ne xadis wa sahaabu kutubu sitta euh, ñoom ñoom indi nañ ko moom des Abu Dawud ak imam At-Tirmidhi rahimallahu mu ne baabu baabu tahjiir bi rawaax yawma arafa baabu bunte ngi nii boo xam ne day leeral eh, ak tahjiir maanaam moom mooy eh, xëy maanaam te génn ci eh, njolloor bi rawaaxi ci ci ci ah, ci dem maanaam ci ci ngont yawma arafa bisum arafa maanaam kon bu ñuy génn di dem arafat dañoo war a maanaam bu ñu xëyee ci suba gi lañuy dem ba jullee ci euh, masjid masjid Namira maanaam fu ñuy wax masjid Ibrahim bu ñu jullee ba noppi imaam bi xutba comme ni ñu ko wax gisee léegi après nag comme loolu ngoon day daal di jot ñu daal di génn dem ah, maanaam dugg Arafat waaye teel koo def ci waxtu woowa loolu mooy li nga xamante ne moom mooy li gën ah voilà bu boobaa nag imaam bi tamit maanaam mu taxaw daal di xutba xutba goo xamante ne xëy na maanaam du nekk xutba gu gudd lool lool lool waaye maanaam m nekk xutba gu xutba gu yamamaay boo xamante ne dana tax nit ñi mën a génn après dugg ci biir dugg ci biir euh, jumaa ji maanaam xutba bi yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam defoon lu maanaam siiw na da gis ne nekkul xutba boo xam te ne bu gudd lool la donte gàttul lool itam wallahu alam hadith boobu euh, maanaam kon buntu bi euh, imam al Bukhari kon rahimahullahu laa daf ko na di leeral kon lan moom mooy sunna ci bunt boobu mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathanaa Abdullah ibn Yusuf te moom at-Tinnisi mu ne qaala akhbaranaa Maalik muy moom daaru hijra an ibn Shihaab az-Zuhri an Saalim muy ibn Abdullah ibn Umar moom mii moom Saalim boobu Saalim bii moom mooy ibn Abdullah ibn Umar al-Khattaab mu ne noo qaala nee na kataba bind na Abdul Malik te moom mooy Abdul Malik ibn Marwan ah, moom moo bindoon maanaam illa al-Hajjaaj ci al-Hajjaaj ma al-Hajjaaj ibn Yusuf as-Saqafi an ne ko laayu xaalifa bu mu wuuteeg ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala ma fil hajj ci aj ji maanaam ah, euh, kon maanaam ci aj li muy tekki moom mooy ci mboolem li nga xam ne moom mooy sunna ci aj maanaam lépp loo xam ne ci acte yi nga xam ne ñoom ñooy wërwërloo ci wàllu aj ak ni ñuy doxalee ci aj moom na dem moom mooy moom mooy euh, maanaam moom moo jiite ak gi waaye nag bu mu wuteeg sayyidina Umar radiyallahu maanaam moom mooy lii day teg kon ni ki nga xam ne moom mooy kilifa bi buur bi maanaam wala xalifa jullit ñi moom mooy moom mooy décréter mais diw moom ci boppam mooy jiite ak wala boog mu mu tànn ki nga xam ne moom moo ko war a jiite ngir ne Hajjaj moom mooy amiram moo nekkoon amiram ci Makka maanaam ak li ko woon te at bii nii soixante-douzième année la ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam at boobu maanaam la mu ne an mu ko waxee ko mu wuuteeg moom fa jaa mu dikkee Ibn Umar sayyidina Abdullah wa ana fekk man maanaam mooy Salim maaxoo maa ngi ànd ak moom yow ma arafa bisub arafa xëy na bi nga xam jamono ji nga xam ne zaalat ci la jéngee assamtu jant bi maanaam kon jant bi mu demee ba ci digg njolloor tàmbalee jéng mooy waxtu lan mu daal di yuuxu wax maanaam inda Suradiq inda faf Suradiqil Hajjaj ci euh, xaymay Hajjaj yi maanaam Suradiq moom mooy ay tante la waaye moom mooy euh, jëmmi maanaam euh, du du jëmmi tante bi yëpp waaye li nga xam ne moom mooy li ñuy teg ci kaw bâche yi voilà moom la maam ak ak ak ak buntu ya muy àndal ak yooyu moom nag nee na ñu daal ko fa xaraja mu daal di génn waa yi te fekk moom Hajjaj nekkoon na ci kawam. milhafatun maanaam ab lambaay boo xam ne mu'asfaratun maanaam mu'asfara la maanaam mooy euh, comme niñ ko gise woon dafay am ay rëdd yu ñuul yu weex rëdd yu ñuul yu weex maanaam moom la solo moom la xarmaale woon loolu tamit day tegte la mënef naa xarmaale lu mel noonu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon fa qaala mu ne ko maalaka ana lan moom mooy li nga xam ne maanaam lu xew maalaka ana lu xew yaa aba abdurrahman maanaam mooy sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu maanaam mooy dàqante la mooy Abu Abdurrahman fa mu ne ko ar-rawaah mooy gontu jot na in kunta bu fekkente ne nam nga as-sunnata sunna soo bëggee sunna rek maanaam soo bëggee def li dëppoo ak sunna mooy lan mooy def mooy nañ def léegi léegi nañ dem nañ dem ci Arafat mooy jant bi jeng na nit ñi léegi nag nañ génn nañ dugg biir Arafat te loolu euh, lii tamit day tegtale ne sunna euh, ñoom buñ ko daan wax sunna yeneen ci bi lañ ci daan dugg sallallahu alayhi wa sallam maam daanuñu di jublu rek sunnay xulafaaw yi bu ñu waxee sunnay xulafaaw yi nag maanaam ne lii sunnay maanaam faaw dañ koy préciser dañ naan lii de sunnay xulafaaw yi la wala sunna ah, sunna Seydina Usmaan la wala sunna Umaraani la maanaam sunna Seydina Abu ah, ah, Bakar Seydina Umar radiyallahu anhu wala mel noonu mu ne wala boog ñu ne sunnay saxaaba yi la radiyallahu anhu dégg nga mu ne ko xaala mu ne ko haadihi saa maanaam mu ne ko haadihi saa waxtu yi la xaala mu ne ko na am waaw maanaam loolu tamit day wane ne borom xam-xam yi euh, mën nañuy euh, dem di di di di di leeral buur yi maam di leen di wax ak di waxtaan ak ñoom waaye ci luy luy luy jariñ xeet wi ak luy luy jariñ mbindeef nit ñi ak loo xamante ne tamit day dëppook sunna maam ngir leeralal leen diine waaye rek du rek dem ci ñoom rek di laaj ay audience yu dul jeex maanaam ngir rek ma sama sama xew bi sama nangam bi sama gàmm gi sama laa bi loolu moom moom mooy li xam ne baaxul maanaam rawatina ne mbir mi bu ñu ko xoolee ba xool ko luy wëlbatiku ci sa kaw kese la dégg nga kon bi mu ko waxee loolu mu ne ko xaala mu ne ko naam waaw xaala mu ne ko fa anzirnii nigma hattaa mbéta ufiida ma daa di bëbbal ala ra'si sama kaw bopp bi maanaam mooy ma sangu maanaam loolu tamit day tegtal maanaam sunna gi nga xam ne moom moo nekk ci sangu bisub Arafat maanaam sangu cangaayal farata suma topp nag axruja axruju ma génn fa nazala mu daal di wàcc xattaa ba te xaraja mu génn alxajjaaji xajjaaj fa saara mu daal di dox bay nii hmm, mu ba saara mu dox maam tukki bay nii sama diggante ma bay na abi ak sama baay fa ma ne ko in bu fekkente ne rek yow dëgg-dëgg turidu da ngaa nam as na nga gàttal alxutbata xutba bi wa ajjil te nga gaawee alwuqufa taxaw maanaam moom mooy ne comme que da ngaa génn ba ñu wax la ne la saa heure bii lañu waroon génn kon demal nga gàttal nga nga gàttal nga gàttal lan xutba gi bu ko defee nga gaaw ci génn ci génn gi bu ko defee heure bi ko Yonent bi sallallahu alayhi daan def nga def ko heure boobu maanaam lool la koy wax lii tamit mooy akbaru dalilin buy wane ni julli ci ginnaaw ab kàccoor dagal na bu yàq julli parce que al-Hajjaj bi Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu maanaam mi ngi noonu nii maanaam moom moo ko jiite woon mu nangu mu jiite ko mu conseillé ko ci nan la ñuy def buñ bëggee def bi yonent bi sallallahu alayhi bëggee nan la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam defee mu julli ci ginnaawam voilà radiyallahu anhu maanaam ba pare waxul kenn ne bu kenn julli ci ginnaawam wala boo leen dee julli ci ginnaawam ah na ngeen def muhazar rek na ngeen def salaatul muhazar rek maanaam na mel ni ku julli ci ginnaawam te julli wala ndax waa ji kàccoor la ne moom xam na ne waa ji kàccoor maanaam lii moom maanaam mooy akbaru dalil bi wane ne loolu julli googu dara mi maanaam julli bu baax la wuuteeg fuqaha hanabila rahmatullah ak mbooloo ci fuqaha maliki ñoom dañuy jàpp ne ju maanaam ku kuy yi waroo julli ci ginnaawam maanaam te loolu boo ko tànnee comme ni ñu ko gis woon bañ ca tollee jamono ji boo bëggee nekk di doxal règle boobu maanaam loolu mooy xattaa rek maam doo julli ci ginnaaw kenn doo julli ci ginnaaw benn imaam boole kook seytaane maanaam ni mu lay gaaralee ci la imaam bu taxaw mu sikki sàkk loola ndax kii nekkul di def bàkkaar sàngam ak sàngam mu ne kon nag euh, fajaala mu daal nekk nag yanzuru di euh, xool ila abdullahi hmm? moom seydna abdullahi falamma ba mu gisee ra falamma ba nga xam ne ra ah, gis na zalika loolu abdullahi abdullahi maanaam seydna abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu maanaam Hajjaj da ko xool gis est nan lay doxale ak di ko xool pour xam ndax heure bi baax na waa wala déet maam Seydina Abdullah ibn Umar nag radiyallahu anhu bi mu gisee nii noonu la Haddad doxale nag xaala mu ne sadaqa wax na dëgg voilà nii nii mu def nii noonu la maanaam mooy ndax kom man xam naa man xam naa ni yent bi def sallallahu alayhi moom xamu ko man xam naa ko ndi lool loolu la moo jaadu Euh, hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indiwaat hadith numéro 1662 1663 imam Abu Dawud nak hadith numéro 1913 imam euh, an-Nasa'i nak hadith numéro 3005 3009 imam Ibn Majah nak hadith numéro 3009 moom itam imam Malik nak hadith numéro 1187 ci Muwatta imam Ahmad nak hadith numéro 4782 ak 6130 maa ngi gis na hadith bi wa sahabu kutubu sitta